bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiiqiin abil abbaas ahmad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziin ammaa ba'd qaala sheekh alxaaji Maalik ibn Usmaan alayhimaa ridwaanur rahmaan fi wasilatil munaafi asmaa illaa alxusnaa alal muxaatabi wasjud waqtarib karaman salli wa sallim salaaman rabbiyallahu alal muxaatabi ñi ngi lay ñaan ci ki nga xamante ne moom la jokkale woon kàddu maanaam adressé ko benn interlocution di ko wax naan ko wasjud su jotal waqtarib te nga sàkkoo jege ni karaman ci teraanga loolu nekk teraanga bu rëy ku ko borom subhaanahu wa ta'ala defal wasjud waqtarib sujjóotal te nga sàkku maa jege ñoom waaw sall yàlla nga julli wasallim te nga sëlmal salaaman julli ak sëlmal julli gaa ngi ci biir gu mat sëkk rabbi yow sa borom yàlla yow allah yow yàlla ah, yegg si woon nañ ci xam nga waxoon nañ ni sujjóot bi moom la ñu tuddee sujjóotul qalb maanaam xolu nit ki dem ba nga xam te ne dafay sujjóot te sujjóot googu bu ko xol defee day maanaam ruux bi mooy daal di am priorité mooy am doole ci kaw xol léegi xol jàllarbiku bi mu doon jàllarbiku ci diggante melo yu baax ak melo yu bon comme niñ ko xamee léegi xol dootul jàllarbiku dootul amati googu jàllarbiku léegi meloom yépp day daal di nekk ay melo yoo xamante ne melo yu baax lay doon maanaam euh, jotaay bi ah, dégg nga kon xol su su jootee maanaam ruux mooy daal di am doole mooy daal di jël rôle xol ce qui veut nit ki day daal di sell ci gépp anam nga xamante ne sans borom subhaanahu da koy aar ci bàkkaar yal nañ yàlla defal loolu euh, waxoon nañu ci aju ci doomu aadama ci jëmm ji sans borom jëmm ju kéemaane bi nga xamante ne moom la ko wutal waxoon nañu li aju ci bakkan ak xol ñu ngi woon ci xel xel am na tamit luñ ci jotoon a wax ci jotaay bi weesu ci lañu jeexale ah, gisoon nañ ni xel moom tamit àdduna bu réy la bu sama borom subhaanahu wa wutal doomu aadama mais dañ ko pour mu di ko toppatool lépp loo xamante ne dafay yéwénal ay mbiram ci wàllu àdduna ak mbir tax ya sax yu aju ci wàllu jaamu yàlla maanaam àllaaxira tamit xel moom moo koy moo ci préoccupé wu xel euh, sa borom subhaanahu wa ta'aala da ko wutal tamit doomu aadama waxoon nañ ne la lépp lu aju ci wàllu xaq xaba àqlu mi ngi ci mooy li muy tekki xaqiqatan maanaam étymologiquement mooy aw takk aw yeew nga takkee fenn yeew le fait que xel day yeew nit bay tax du mën a dem ak di def lu du noonu d'ailleurs dof sax dof loolu moo tax ñu koy joyal képp koo xamante ne xamul nu muy mën a nu muy nu muy doxale ak nu muy waxe moo tax ñu naan kii dafa dof parce que en fait amul lu koy yeew di ko téye ci naan ko lii waroo ci waroo weesu fii limites yi xel mooy wutal nit ay limites ci ay doxalinam ak ay waxinam euh, xel sans borom subhaanahu wa ta'ala da ko tàggatal doomu aadama tamit ngir mu nekk juge di joxe ay maanaam ay avis juridique maanaam di tëral maanaam di di di di di di di euh, ngir muy juger te su juger ba pare dafay aussi maanaam topp jugement boobu ba ñu mettre ko en application maanaam ba cër yi mettre ko en application loolu xel moo koy def am amma li nga xamante ne moom la ñu mën a nattable maanaam la ñu mën a nattale ak enquête policière beeg inspection beeg yooyu yëpp xol moo koy def ce qui fait que documents yi xol jox xel xel documents yooyu la mën a utiliser mënu utiliser leneen pour mën a def application looloo tax xel comme lu imam Abu Hanifa euh, rahimahullah moom dafa wax ne xel ci bopp la nekk nga ne xel ci bopp la ne lu tax mu ne parce que nit suy xalaat da ngay gis nit ki suy xalaat même xale yu ndaw yi dangay gis dañuy xool seen xel dañuy xool seen bopp maanaam da gis seen bët yi dañ koy yëkkati pour <laughs> xool fii du dëgg nit ki noonu tamit nit suy euh, euh, su xalaatee réflexion bu bari bopp bi mooy metti du doon dënd bi xol bi du metti bopp bi mooy metti ah imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu moom dafa jàpp ne xol boo comme ñu bari ci maanaam xel ci xol la ne en réalité comme l'imam as-Sawi rahimahullah wax euh, mooy xel ak xol maanaam ñaari wax yëpp wuute wuñ dafa fekk ne xol origine bi ci xel la ne ci bokk ci noo xel origine bi ci xol la ne am hmm? xol moom mooy yor dossier yi moom moo koy analyser moo koy jël loolu da tayer mooy comme exemple bi ñu joxe woon jotaay bi wees nit tey bu fekkente ne dafa ne day réfléchir mënul réfléchir lu wuuteeg ay conviction moom munu ko munu ko génn en fait dañ ko ci tënk lu mu lu mu mënti xew munoo koo réfléchir loo ci lu génn ay fa xeetu conviction am ak ni muy maanaam moom façon danaan la man nii laay nii nii laay gis maanaam lii mooy sama gis-gis munoo koo fexe ba génne ko ci à moins ko mu objectif c'est-à-dire que objectivité totale boobu moo mënta nekk ci nit ba mu des maanaam xolam meloo objectivité c'est-à-dire que bu fekkee ne nit ki xolam maanaam dafa objectif loolu moom moo tax sooy waxtaan ak moom. su fekkente ne da ngay gis sax maanaam danaan euh, euh, da ngay gis sax <laughs> mu ngi kër gi boo delloo di ko gisaat insha allah <laughs> waaw ah <laughs> maanaam kon objectivité nit ki sooy maanaam li tax muy mën mu nit ku mën ko am mooy day fekk ne xolam moo meloo woon noonu moo tax nga gis boo koy wax idée boo xamante ne nanguwu ko woon au départ day day am problème mu nangu ko même bu fekkee ne lu mu yanu yanu yanu maanaa day am problème mu nangu ko ndax origine bi ci xol la nekk léegi nag su fekkee ne xol bi dafa objectif moom mooy tax après xel mi di ko accepter mais su fekkee ne nit la koo xamante ne moom lépp par parloo rek la koy teg moom munoo muusa ka waane ba gëmloo ko dara ak loolu lu mu raisonnable kon euh, moo tax xol xel kon origine bi ci xol la nekk après muy feeñee ci bopp bi bopp bi kon mooy def traitement yi ci des en réalité loolu noonu la mbir mi tamit maanaam foofu lay mujjee léegi nag moom mooy àtte bu àttewee cër yi def mooy système nerveux bi système nerveux bi xel bi moo ëpp ñeer bi yooyu lu ñu àtte loolu la loolu la cër di def seulement waxoon nañ tamit ne xel euh, bokk na ci liñ fi ñu mujjee d'ailleurs foofu lañ daanee la mooy yenent bi sallallahu bu waxee waxoon nañ affaire lu dal lu yëngatoog yooyu mais fi ñu mujjee woon ci xel ci fi ñëwoon ba teere ko ci xel mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu naan maa ra'aytu naaqisata aqlin wa diinin azhaba bi lujj bi lubbi ra naqsat aqlin wa diinin azhaba bi lubbi rajulin no Allah maa ra'aytu naqisatu aqlin wa diinin azhaba li lubbi rajulin haazimin min ihdakunna gisuma fekk jigéen ñi la doon waxal xutba la woon mu ñëw ne man musuma gis ñoo xamante ne seen xel ak seen diine dafa wàññeeku mais ñu mën a jël xelu waa ju jàmbaare góor bu jàmbaare waaw xelam mat mu yóbbu ko comme yéen kenn ci yéen jigéen ñi musuma gis ku mel noonu c'est-à-dire que koo xam ne moom xelam dafa wàññeeku diineem wàññeeku mais ah mën na jël nit koo xam ne moom xelam mat na diineem mat mu yóbbu xelam maanaam <laughs> mu yóbbu intellect intelligence am et capacité intellectuelle am loolu waxoon nañ ne la wax jooju yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax du maanaam ab tagg la ci jigéen ñi du aw ngaañ ci ñoom ci ku xam tagg la bu fekkente ne xel mi àql ndax xel jigéen ñi liñ ci am boo ko xoolee bu góor ñi même bu fekkente ne góor ñi ñoom bu mat lañu am comme Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li wax jigéen ñi am bu wàññeeku sauf que jigéen ñi ñoom seen xel dañ koy mën a exploité cent pour cent à cent pour cent alors que góor moom benn partie bu ndaw la mën a exploiter ci ci xelam beneen côté bi mooy le fait que jigéen ji man maanaam xelam euh, nekk lu tuuti day tax ba comme que daf ko tënku maanaam day tax spiritualité am gën a gaaw a avancer moo tax moom lañ la waxoon euh, keroog ne moo tax ngay gis jigéen ñi souvent euh, bu ñu xawee sellal tuuti rek xaw a bàyyi yenn affaire yu bon yi nii rek nga gis ñu commencer yëngal kurus tuuti ah di commencer julli di sellal tuuti day seen spiritualité day day day day gaaw a wu ñu gént gént yu yu garaaw di gis ay affaires yu garaaw et cetera loolu moom moo tax alors que bu fekkente ne léegi mu des euh, alors que góor moom comme moom xel mi mu am maanaam dafa mat ci wàll googu pour mu mën a euh, éche maanaam traverser échelon yi maanaam escalier yi yéeg yéeg yéeg ba mën a jàll affaire boobu day difficile ci moom. loolu tax góor pour mu spiritualité mu kawe il faut góor góor mu góor góorgóorlu gu rëy gu kawe encore donc loolu ci côté boobu kon en réalité euh, du ŋàññ mais lan la tagg la gën a jege que ŋàññ loolu benn la ñaareel bi mooy diine ji bu nee seen diine dafa wàññeeku jubluwu ci ne diine ji ci boppam moo maanaam euh, diine ji mooy liñ leen maanaam mooy àtte bi parce que na maaliki yawmi diin mooy borom bisub àtte bi gis nga bisu pay gi euh, en fait comme jigéen ñi dañ leen di wax naan par exemple euh, boo leen nekkee ci période sàngam ak sàngam doo leen woor ak doo leen julli par exemple contrairement ak góor bi maanaam kon moom dañ ko restreindre ci yenn affaire ba pare tamit moom jaamu yàlla par exemple duñ naan ko comme par exemple li ñu teg góor ci muy dem ji ak yooyu teguñu ko jigéen ak yu mel noonu loolu moom moo tax àtte mooy gën a woyof àtte àtte kan àtte yii maanaam xadis bi loolu lay tekki mais ñu jeexale woon ne kanta euh, di wut ay distinction entre góor jigéen ki loolu euh, bokkul ci yëfu sharia maanaam l'islam duy doxale noonu duy wax naan par exemple euh, maanaam di jël tout le temps ce discours di ko centre naan waaw jigéen ñi koy nangam nangam góor ñi koy nangam nangam maanaam mu mel ni genre opposition entre góor ak jigéen loolu loolu képp koo xamante ne yàlla rek la ñor doo am doo am façon gis-gis boobu loolu yow en fait représentation boobu moo du am sa bopp maanaam entre góor ak jigéen représentation boobu du am ci sa bopp. ni ki noonu représentation entre kii ku ñuul la kii ku weex la kii ku chocolat la kii ku bleu la ku vert la représentation du am ci sa bopp benn représentation mooy am ci sa bopp nit ku baax la wala du ku baax jullit la wala du jullit lii mooy représentation bi am sa bopp. ci kaw loolu loolu moom moo tax dangay gis euh, ah maanaam charia l'islam amul benn problème ci par exemple euh, sëñ Fallou mi ngi koy euh, am na benn silsila bu am solo bu mu def bu tudd nisa al xawla rasul dugal naa ko sax ci archive yi bu am solo la indi na ci yenn leeral yu bare bare ci jigéen ñi nga xamante ne ñoo waroon yenent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi gis nga ko voilà saxaaba yi Euh, doomu yenent bi sallallahu alayhi yu jigéen ñi ah soxna yenent bi sallallahu alayhi wasallam et cetera seeni histoire ak njàngat yi nga xamante ne moom lañ ciy def ah, dangay gis jigéen ñi sharia amul benn problème maanaam ci wax seen jaloore ak seen màggaay ci wàll boobu amul benn problème ci loolu nit ki noonu nitu diine yi tamit amuñu problème maanaam représentation boobu moo amul ci seen bopp en fait loolu tax léeg-léeg nga dégg jigéen ju la waaw yéen Euh, affaire yéen a ko tëral moo tax lu leen neex ngeen ci wax <laughs> yéen góor ñi mais loolu da fekk ne ku ñàkk xam na parce que déjà ñemewuñu yàlla ñeme gu toll noonu borom xam-xam yàlla ñeme yàlla bu toll ni ñuy jé <laughs> jóg naan dañuy tëral lii di wax jigéen ñi di góor ñi de te boo loo mbooleem sharia li mu tëral da ngay gis góor ñi lay teg li gën a jafe. loolu nag c'est pas parce que dafa gënal góor ci kaw jigéen wala mu gënal jigéen ci kaw góor déedéet dafa fekk ne nit ñi ne leen yàlla bindee déjà physiologiquement déjà ak res ci maanaam part de responsabilité yi ñu leen di teg ci biir société yi ñoo bokkul ci kaw loolu góor dañ naan ko yaay res lii jigéen ñu ne ko yow yaay res lii loolu mooy ci wàllu société mais am naa ci kanamu yàlla moom inna akramakum indallahi atqakum ki gën a tedd ci yéen ci yàlla mooy ki gën a ragal jeex na benn balance moo fi nekk mooy ragal yàlla ci la ñuy gënante ci la ku ñuul di gën a ku weex wala contraire ci la góor di gën a jigéen wala contraire bi amul beneen ci la mag di gën a ndaw wala contraire bi amul beneen balance bi ñu ko teg leneen amul bépp représentation boo xam ne day différencier nit selon sexe bi selon euh milieu social bi mu jóge selon réew mi mu dëkk selon ras bi mu am loolu amul ci charia amul ci l'islam amul ci looloo tax jarul sax di évoquer jarul sax di évoquer keroog rek maa ngi ciy waxtaan ak benn kii dafa am mbokk taalibe bu ma di waxtaan ak man naan ma dafa am benn message bu mu jot bon apparemment aussi message la boo xam ne eh, ñeneen jot nañ ko ci ndaw soo xamante ne dafa ëmb dafa ëmb te nee na euh, dañ ko wax ne ko xale bi boo moytuwul dana trisomique euh, ndax am na droit daaneel ko maanaam am na droit avorter ko ci biir waxtaan yi euh, ma ko ci jox ay exemple ay nit ñoo xamante ne pourtant tey tey tey bu ñu tuddee charia bu ñu tuddee l'islam ñu leen bañ tudd te ay handicapé lañu ku mel ni Qataada fu ñu tuddee tafsir xadiis ak fiqh mënuñu ko bañ tudd rahimahullah taalib na Abbas te dafa silma xawoon amul sax fi fi amul maanaam moom fi bët yi euh, sax sax amu ko woon te pourtant tey fu ñu tuddee xam-xam kenn mënul mënuñu ko bañ tudd euh, bu ñu tuddee xoolal am na beneen exemple exemple ata ibn abi rabah nga xam ne moom déjà tungu ne la woon mooy ne tungu ne la woon handicapé moteur la dafa la fañoon plus yaram bi dafa amoon ay euh, mooy tupp tupp yu mag yooyu noonu yooyu yëpp la boole woon mais fu ñu tuddee xam-xam maanaam yow sax da ngay da ngay da dafa am impossibilité nga xalaat ni est-ce que kii maanaam maanaam ngay ngay supposer dara maanaam da ngay jàpp ni kii ku mat la war a doon parce que ni ñu koy tuddee ci xam-xam ci période boobu moo nekkoon imaamu waa Makka ci xam-xam ci mboolem fànnu xam-xam yi fiqh hadith ak tafsir téere tafsir yi téere fiqh yi téere hadith soo ci demee foog da ngay gis Ata ibn Abi Rabah Ata dañu tollu Ata ibn Abi Rabah boo xam ne Abu Hanifa moo ko solo mu jële ko ci Ata ibn Abi Rabah mu jële ko ci Abdallah ibn Abbas radiyallahu mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam exactement moom moo tolloog asaxul asanid maanaam chaîne de transmission bi gën a dëgër ci chaîne de transmission yi Malik imaamu Malik mu jëlee ko ci Ibnu Amar mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi imaamu Malik mu jëlee ko ci Naafi Naafi mu jëlee ko ci kan Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab dara mu jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naafia boobu noonu ma tudd ci seen biir naafia boobu jaam la bu ñu goral te bu ñuy solo xadis yenente bi sallallahu alayhi wasallam Euh, euh, bu ñu jëlee ci Naafi' mu jëlee ko ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mu ëpp doole ci ñu jëlee ko ci Salim te Salim doomu ibn Umar la radiyallahu anhu ànd ak borom xam-xam fiqh la bokk na ci juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu nekkoon Madinatul Munawwara jamonoy taabi'iin ñoom jamono bi juste après sahaaba radiyallahu anhu kenn du ah wax maanaam Naafi' Naafi' maanaam euh, te pourtant ànd ak loolu yëpp maanaam. Naafi' li li muy nekk nekk jaam bu ñu goreel moo ëpp doole moom moo ëpp yitte bi ñu koy jox que kan que Salim bi nga xamante ne boroom xam-xam la bu rëy pourtant di doomu Abdullah di doomu Umar ibn al-Khattab di xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak loolu yëpp Naafi' la ñuy jox priorité ndax lan ndax côté diine côté xam-xam côté sellte côté mbaax amul der amul statut social kenn du ko bàyyi xel maanaam représentation boobu ci boppam moo amul moo amul ci bopp boroom xam-xam yi en fait amu ci loolu samaas gi la am représentation boobu waaye kii nangam la kii lii la kii lee la yooyu amu ci du ci sexe bi du ci raas bi du ci euh, statut social du ci etni bi nga bokk du ci dara amul représentation bu amu ci ni ñuy fonkee nit ci diine benn repré benn la am moom la ñuy ku ñu yëkkati moom la ñuy daaneel ak ku ñu daaneel benn rek la mooy lan ragal yàlla jeex na boobu rek moo fi nekk ragal yàlla moo tax mën nga nekk lu nekk moo tax jaru sax di préciser waaye diw xam nga ku ñuul nangam nangam diw kii ah, der bu ñuul yàlla dakaa nangam d maanaam moo xam nga wax ci lu positif wala lu négatif loolu amul amul maanaam dafa amul benn sens dafa amul sens en amul sax sens ci ci ci ci l'islam ci diine ci léegi nag boo demee aussi ci ci politique yeeg xëy na ci ñooñu euh, ak ak yeneen affaires yi ñoom mën naa am sens mais ci ci diine amul sens doomu sëriñ bi ak taalibe sëriñ bi ñoo yam doomu sëriñ bi bu bëggee jariñ jariñu ci sëriñ bi day nekk taalibe comme ñépp sinon du jariñu abadan wax naa la ko keroog qaida la boo xamante ne mboolem boroom xam-xam yi sharia yi ak wàllu yi dañ cee d'accord an nubuwa an nubuwatu wal wilaya laysa lahumal bunuwa nubuwa prophétie ak wilaya nekk waliyu un saint ñaar yi amuñu doom amuñu ko amuñu ko li ñu am mooy taalibe ku topp seen ginnaaw ba am maanaam topp seeni tànk pour am lépp loo xam ne tamit cër la bu la yàlla mën a jox loolu il faut ñu représentation boobu mu leer yàlla ñu yàlla sàmm kon pour dellu si ci xel xel nag moom tamit ruux bu amee benn toq bu mu teg ci xel rek tey yaa ngi dégg nit ki jaamu yàlla ba xel mi rox bi dóor ko day am lu ñuy wax sakor maanaam xel mi ci boppam day day daanu moom tamit day day day day day day sujjóot bu boobaa euh, ruux mooy am doolay xol xel ce qui fait nit ki dootul defati lu dul lu sell lu dul lu topp lu sell loolu la ñu as sukkur maanaam day am benn dañ di am benn genre mandité goo xamante ne ci loolu rek lay nekk maanaam xol bi ruux bi maanaam ba bakkanam na day day dem ba bakkan bi day jël forme rox léegi kooku dootul amati <laughs> ay bànneexu bakkan yu koy yóbbu ci ñaaw yii nii yëpp dootu ko amati yoon nañ koy am defal léegi mu des kon benn àdduna wax nañ àdduna bi yaram wax nañu ruux wax nañ bakkan wax nañ lan xol wax nañ xel léegi mu am benn bu tudd alxayaal xayaal nag moom mooy imagination wala ceeñ ah wala janeer foofu ab en réalité xam nga ñun tey bu ñu waxee nit ci am na imagination lu existe la ci ñun mais en réalité da ngay xam ne ab adduna la bu indépendant boo xam ne dépendrewul sax ci nit ki jëm boppam ndax ab adduna la moom bu existe bu bu nekkul fii yépp mais <laughs> mais foofu noonu yi ñuy wax dafa impossible ci xel yépp daf fay mën a exister te xel xam nga bokk na ci kéemaan yi ko yàlla defal ci biir yaram bi lay ne xam nañ ci biir yaramu nit la ne xel ànd ak loolu da gis mu mën a da def lu mën a def loo xamante ne yar dara manu ko leneen lu mbir gaaw-gaaw xataa lumière sax xela ko gën a gaaw lumière ndax sax xel tey mën naa dem léegi dem États-Unis dellu si wat dem fa lijjanti fa ay biir hmm, jóge fa jaar escale Cap-Vert Eh, <laughs> lijjanti fi ay mbir dellu si waat du dëgg sa xel mën na ko léegi fii nga toog xam nga àdduna bu kéemaane la subhaana rabbi parce que bu doon nit ki mu du man lu dul li ko li ko maanaam lu a manul rek du xel mi du ko man kon day am problème day am problème bu rëy mais nag da xam ne xel mi dañ koy tënk sa yaram yi sa cër yi lépp dañ leen tënk nit ki nag buy jaamu yàlla comme xadis boobu di wax naan nit ki du deñ di ma jege sàkku jegeñ laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil hatta uhibbu sama jaam bi du deñ ci di ma sàkkoo jegeñlu ci di naafila di def yu baax ginnaaw bi mu defee ay farataam ba ma sopp ko su ma ko soppee may nekk noppam bi muy déggee moom yàlla dégg may nekk tànkam bi muy doxee may nekk loxom bi muy laale may nekk bëtam bi muy yàlla moo koy doon maanaam nit ki xataa yàllaay nekk sax xelam bi muy xalaat léppam yàlla la mais nag am maa xayaal moom alamul xayaal àdduna boobu nga xamante ne moom mooy àdduna boobu màgg boobu nag bu màgg la allahu akbar boo xamante ne foofu mboolem lu impossible xam nga xel li possible rek lay xalaat xel xel dañ koo tënk ci loolu ci lu possible lu possible xel du ko mën a traverser c'est-à-dire que loolu tax mu am lu ñuy wax tawrul xijaab xel dafa am benn euh, bu buñ ci rëdd bu rëdd bu nekk ci xel bu fa rëdd nit ki du xalaat lu ko lu ko weesu maanaam buy xalaat imagination mënul dem ba weesu ah <laughs> ba weesu xe euh, euh, li nekk xel parce que déjà bokk na ci loo xamul rek tey man bu fekkente ne am na ku tudd George George Schenger exemple ku dëkk Allemagne man xaw ma ko sama xel nan la ciy demee ah musuma koo dégg musuma koo gis musuñu ma waxi biir mosuma koo sentir musuma koo yëg et cetera donc sama xel du ci dem te xoolal subhaanallah <coughs> ruux parce que ci biir yaram bi ba tey ruux bi la yàlla defal sama borom subhaanahu wa comme moom rek mooy lu jóge ci borom bi subhaanahu wa nekk euh, lu un esprit moom esprit la maanaam nekk leer ba pare amul tënk ruux dafay taxaw daf lay wan yàlla am na parce que sa yaram parce que sa xel lii ci yi ma wax fii yëpp ci wàllu yaram ci wàllu xol bakkan yëpp lan da ko yëg xel mi da ko yëg mais lan la xol du xel lul yëg mooy ruux ruux tey nit ki boo nekkoon wan ma sa ruux fu mu ne day am problème en réalité ruux dafa lanu dafa amul place istawa ala al dafa yéemoo ci kaw arsh trône te muy xol bi xolu di ci ci la est ci la moom maanaam moom la prendre possession moom la prendre possession moom la dominer waxuñu ne dañ ci toog daf ci toog comme bu ma ne Mohammed VI moo toog ci trône Maroc lan la tekki ah mooy buur bi tekkiwul abadan que ni Mohamed VI dafa am benn chaise bu ñu ko toogloo saa su nekk mu fixé wu ci ñu naan moo toog ci trône bi bu ma nee tamit ruux ah moo toog ci trône xol loolu lay tekki mais mënuñu ko wutal place ruux amul place amul fu mu ne ci maanaam fu ñu ko mën a fixer ruux kenn du ko mos moo tax euh, loolu <laughs> euh, loolu laa waxoon tubaab ba euh, yéen ate bi bi mu ne ma parce que yàlla boobu doo ko gis doo ko dégg doo ko kii man ko waa d'accord na mais léegi yow est-ce que xam nga ne am nga esprit maanaam ruux lam lii tax ngay dund nga xam ne bu deñee ci yow da ngay dee loolu ñëpp xam nañ ko xam na parce que nit lii tax muy dund ak muy dee mooy ne ruux bi mooy mooy tàqali ko yaram bi du dëgg léegi est que sa ruux da koy dégg ne déedéet da koo gis déedéet da koo làmb déedéet da koo mos déedéet da koo xam waaw xam naa ne mi ngi mais xam nga fu mu ne déedéet ruux noonu la mel danay tegtal yàlla yàlla tam noonu la mel doo ko dégg doo ko gis doo ko laal doo ko mos du xeeñ comme ça ruux euh, amma xayaal bi ñu doon wax nag imagination boobu monde boobu allahu akbar ah comme wax nañ ne la yu impossible yi ci xel foofu la ñu nekk loolu moom foofu nag yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala dafay yor melo jaam bi jaam bi di fa mën a yor yàlla loolu mooy lan loolu mooy sa borom subhanahu wa ta'ala bu ne xoola allahu yastahzi'u ngi leen di kokkali maanaam mi ngi kokkali ñan naafeq yi mooy kookali mooy se railler de quelqu'un ah, maanaam hmm? këri loolu yëfi nit la nit mooy def loolu mais yàlla xam nañ ni bu waxee ne day def loolu kenn du xalaat ne benn waay la bu taxaw fee di di reetaan du dëgg <laughs> ah ah buñ ne wa makaru wa makar allah wallahu xayrul makirin ñoom ñi ngi tëral pexe yàllaa ngi tëral pexe yàlla moo gën ci ñuy tëral pexe moo leen dàq tëral pexe ku nekk xam na ne ya pexe lan mooy pexe lan mooy pexe tëral pexe mooy lan tëral pexe mooy maanaam faire une ruse hein loolu laa ci jublu loolu mooy lan mooy damay jóg xam naa ni il faut que ma saisir benn occasion boo xam ne waa ji daf cee nekk ci moment de négligence parce que su ma ko saisirul tey xaw ma ba xam dinaa amaat beneen chance pour saisir ko ma daal di fexe def ci loo xamante ne dama ko ci mën a jekku mbaa ma mën ko ci gaañ du loolay tëral pexe mbaa ma am li ma bëgg li mooy tëral pexe stratégie la boo xamante ne li ma koy tëral loolu maa dama koy def ci anam bu mu ko dul yëge parce que su ma ko defee ci anam bu mu ko yëge moom affaire bi du réussir loolu <laughs> loolay tëral pexe <laughs> est-ce que loolu possible na ci yàlla cim xel déedéet loolu possible ci yàlla cim xel léegi ñu xool beneen mbir mooy sama borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi yéemu comme le hadith bi wax mi ngi yéemu ci ay nit ñoo xamante ne dañ leen tënk di leen yóbbu àjjana ñuy bañ ñuy bañ ñu leen di gëtëng par force di leen takk yeewu leen eh, di leen kii nu loolu nuñ ko tudde mënote di leen eh, eh, mënote di leen yóbbu aljana nit ñi ñooñu di bañ yàlla di yéemu ci ñooñu yéemu mooy nag mooy émerveillement émerveillement mooy lan mooy damaa gis wala ma yëg loo xamante ne maanaam damaa xam loo xamante ne daf maa bett te xaw mu woon nii maanaam ci anam goo xamante ne maanaam daf may jaaxal loolu mooy émerveillement est-ce loolu possible na ci yàlla cim xel déedéet te pourtant xadis bi wax na ko sama borom subhaanahu wax na ne tudd na ci boppam ay loxo ne bal yadaahu mabsuutataan ñaari loxo mi ñu ngi tàllal wala yadullaahi fawqa aydihim loxol yàlla mu ngi ci seen kaw loxo ñoom yadullaahi ma al loxol yàlla mi ngi ànd ak mbooloo mi fa man shadda shadda fi naar ku beeru da ngay safara mais ndox loxol yàlla mi ngi ànd ak mbooloo yooyu yëpp pourtant loxol yàlla lañuy wax xolal innal fadla bi yadillahi ngëneel ci loxol yàlla la nekk yu'tihi man yasha moo koy jox ku ko neex cim xel est-ce que loxo loxo nan la est que loxo mën na possible ci yàlla déedéet lu tax parce que en fait yàlla dafa amul corps physique parce que corps physique foo ko imaginer imaginer place ba muy ne mënuma imaginer bouteille bi te imaginer wu ma volume bu mu mën a occuper du doon ah su occuper ah lépp lu mu am xam mu am corps physique fokk mu am volume bu muy occuper lu mu tuuti tuuti te volume boobu muy occuper kon daf koy soxla c'est-à-dire que maanaam il faut que volume boobu jiitu ko fi moom pour mu mën fee parce que fii bu fi espace bi amul woon. butéel bi du fi mën a ne dëgg loolu dëgg yan na maanaam voilà bu yan moom maanaam da nga naan déet du noonu ah voilà léegi comme que loolu la kon te yàlla xam nañ ni moom existence am amul commencement ce qui fait que ni kon amul lu ko fi parce que su amul lu ko fi moom day soxla loolu te kon bu boobaa lool maanaam bu amoon espace bu muy nekk day soxla espace bi ba pare moom moo créé espace ak temps temps moom xam nañ ni espace bee ko fi indi temps parce que temps bu d'ailleurs même physicien da nga koy gis dangay gis euh, kii abscisse bi ordona yi après beneen euh, ci beneen coordonnées yi moom la ñuy def temps maanaam pour euh, espace mën a exister maanaam espace parce que espace bi moo exister en fait que temps bi exister parce que temps bi li ko fi def mooy le fait que planètes yi nekk nii par rapport ak suuf si le fait que suuf si di tourner autour du soleil et cetera ñu mën a xam ne bu suuf si jaaree fii jaaraat nii maanaam événement bi eh, bu amee balaa événement bi ci des di am loolu nangami temps temps sangam moo fi dox maanaam ci pour mën a déterminer entre événement yi ak xew-xew yi ñu mën leen ak localiser moo tax temps existé loolu kooku xam nañ jot na waaw ñu daanee kon loolu xam nañ ko léegi yàlla kon mënul am espace mënul am temps d'ailleurs moom moo bind espace te bi mu bindee espace ci la créé waale temps ah nit ki noonu sama borom subhaanahu wa ta'ala wax na ne am na bët wal ah wala tus naa ala ayni mu yonent yàlla Musaa sallam maa ngi maanaam sama bët mi maanaam ñu ngi lay sos ci sama bët maanaam mi ngi nii maanaam maa ngi lay surveiller fa innaka bi naa yow yaa ngi ci sunuy bët maanaam maa ngi lay surveiller yooyu yëpp sens bi maanaam mot bi exactement li muy tekki dafa impossible ci lan adduna bi ñu ne ak ci suñu xel dafa impossible ci yàlla mais ci aalamul xayal àdduna boobu noonu ñu aalamul xayal foofu la borom bi la ne daf foofu la manifesté woo ak tur yi ak melo yi ñi nga xamante ne moom la ñu wax d'ailleurs buñ ne istawa alal arsh dafa yemoo ci kaw arsh tegtalewul ne dafa toog parce que ci kaw arsh parce que yëpp dafa impossible ci yàlla parce que lool mooy lan loolu mooy dafay soxla arsh exister pour moom mu mën cee ne te loolu pour mu nekk il faut que soit arsh gën ko rëy ñetti possibilité moo am arsh moo koy gën a rëy mbaa mu gën a tuuti arsh mbaa mu tolloo moom ñetti possibilité yooyu mooy yaakaar naa amul ñenteel arsh da koy gën a rëy te loolu ku ne xam na ni comme amul corps physique déjà waxoon nañ ko sànq loolu du man ne du dëgg et maanaam yii yëpp du man nekk parce que boo ci wax rek inconfortable day daal di ñëw wala boog nga tudd loo xamante ne dafa mën a impossible ci yàlla maanaam ala kulli xaal noo wëlbatee raisonnement bi day day impossible ci yàlla amul dara lu ci possible ci yàlla fii nii ci yëpp ci kaw loolu kon dañuy xam ne ah kon lan lay tekki kon soit dañ naan yàlla moo xam li muy tekki ñu bàyyee ko noonu loolu la ñuy tuddee tafwid wala ñu def ta'wil interprétation bu nee loxoom maanaam mooy ndimbalam jàppandalam ah, kàttanam yooyu lay tekki dégg bu tuddee bëtam maanaam mooy mi ngi lay aar comme tey bu bu comme rek bu ma nee la maa ngi lay teg bët ma ma demal rek demal maa ngi lay teg xamal ni ci loo ne maa ngi lay teg bët lu muy tekki maa ngi lay surveiller <coughs> du nag <coughs> voilà wala boog ma ni la ma ni la euh, kaay may ma loxo waay kaay may ma loxo wala comme ni ko femme yi di waxe kooku wax ah, bàyyi ko sama loxo bii kii laa ko teg <laughs> sama loxo bii laa ko teg lan lay teg eh tekkiwul ne nit ki la teg fii mais li muy tekki mooy maa ngi koy contrôler maanaam <laughs> maa ko dominer <laughs> du dégg ah voilà et cetera maanaam kon sens yooyu dañ koy bàyyi xel maanaam kon mën nga utiliser sens yooyu mooy interprétation bi soo bëggul int soo fekkente ne interprétation neel loolu yàllaa xam lan la mais nitu yàlla yi ñoom dañuy wax ne affaire bi nag en réalité niñ ko tuddee noonu la amee mais ci àdduna ba mu ba ko yàllay feeñoowee di ah fa mu mën a nekkee foofu moom aalam boobu àdduna boobu moo tudd aalamul xayal buñ jullee ba pare insha allah dina yeggale ci wàllu boobu insha allah wallahu bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala euh, léegi kon ci aalamul xayaal boobu ñu tolloon àdduna euh, bu yaatu boobu nga xam borom subhaanahu wa taala foofu dafa def xelu nit lépp lu ci impossible mu mën fa foofu mu nekk lu fa possible yépp yoo xam te ni dafa impossible maanaam sa borom moo tax côté boobu moom loolu la ñuy wax ak bi tashbih bi mooy li nga xamante ne mooy nuróole meloog yàlla ak melo mindeef moom la ñu ci tubaab anthropomorphisme noonu la la ñu melo melo mindeef yi melo ak ma melo yàlla ak melo mindeef ndax dafa am qaida bu am solo règle bu am solo ci nit pour ngëm yàlla am dëgër baax mooy melo yi nga xam ne moom la nit ñi mel mbindeef yi meloo yàlla munta a meloo yooyu melo waaw wa kullu nafsin awhamat tashbiha aw fawwit warum tash warum tanziha loolu la imaam al-Laqaani rahimahullah wax ci Jawharatu Tawhid mu ne bépp texte boo xamante ne moo xam Coran la hadith la te alquran la wala hadith yonent bi sallallahu alayhi te mu am lu ñuy wax maanaam muy def def la cest à sa imagination boo jëlee baat bi rek ci sens bi ñu koy faral di xamee tashbih la lay jox maanaam mooy dara jëlale ne ah kon de yàlla ak nit ñi ñoo nuroo ci nii rek jël ko nee na awwil bu interprété ko gëndale ko jàppal ni vrai sens maanaam sens bii njëkk a ñëw ci sa xel jubluwuñ ko ci awwil aw fawwid wala boog nga joyal mbir mi nga ne ah man de vrai sens bi xaw ma ko xaw ma ban sens la yàlla lay tekki mais daal yàlla comme wax na ko rek ñun dañ koy gëmee noonu sauf que xamuñu sens bi loolu nag mu ne warum tanzih ate nga jublu ci tanzih tanzih mooy nga dañal yàlla ci lépp loo xam ne wàññeeku la par contre loolu bokkul ak comme li wahabi di def ñu tuddee ko ñoom eh, ñoom li ñuy wax naan dañuy dañuy tuddee mbir mi dëgg-dëgg ni mu nekk comme ñoom en fait bu ñu waxee loxol yàlla ñoom bu ñu waxee loolu ngëneel ci loxol yàlla nekk innal la bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa moo koy jox lu ko neex lan la ci nit ji di dégg lan lañ ciy dégg normalement mooy ngëneel yàlla ko moom mooy xool ku ko neex mu jox ko ko lii rek lay tekki du dëgg ah mais ñoom lii dañuy wax ne non yàlla moo tudd ne am na loxo kon ce qui veut dire que loxo la am te loxo du dara lu dul cër bi nga xamante ne membre bi bokk ci yaramu nit ci koor maanaam yaram kooru animaux yi ni maanaam lépp lu animal luy dund lu animé quoi te comme xamuñu nan la yàlla mel looloo tax xamuñu nan la loxoom mel ñoom noonu la ñuy wax loolu nag du gis-gisu bu baax du gis-gisu ahlu sunna wal jamaa waa ahlu sunna wal jamaa mooy nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg ci sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam tekkiwul waa bi parce que en fait loolu il faut ñu préciser ko parce que <laughs> en fait suñ nee ahlu sunnati wal jamaa nitu sunna yi c'est que suñu jamono dafa demee noo xamante ne boo ko waxee da ngay préciser parce que soo ko waxee xel yi day dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wahhabite yi mooy ñi les ñuy wax salafiste ci nga xam ne ñoom dañ koy tuddee seen bopp naan ñun ñooy waa ahlu sunna wal jamaa kenn ku ci nekk nag ñu wutal la <laughs> kuréel bu ñu lay dugal mais ñoom ñu ne ñun ñooy wax ahlu sunna ah de telle sorte que soo waxee sunnit rek wala ay eh, ahlu sunna rek xel yi ci ñooñu lay dem abadan ñooñu bokku maanaam gis bokkuñu ak sunna ak ahlu sunna bokkuñu ak ahlu sunna ahlu sunna mooy ñi topp lii fii yenente bi sallallahu alayhi doon def ak sahaaba yi radiyallahu anhum de génération en génération boroom xam-xam yi nitu yàlla yi ñiy topp li ñu wax ak di ko def loolu mooy waa ahlu ñooñu ñoo sunna léegi euh, ñoom nag bu ñu nee ahlu sunna ñoom maanaam kon loolu il faut ñu leeral ñoom bokkuñu ci ñoom en fait li ñu yor bid'a la tudd bid'a mooy hérésie wala innovation blâmable mooy loo xamante ne dafa bees ci diine ji muy doxalin wu bees wala xalaatin wu bees woo xamante ne bokkut ak na ko boroom xam-xam yu njëkk yoo xamee woon te ñooñu jànge ko woon ci boroom xam-xam mag yi ñooñu jànge ko di ko jàng et cetera ba ci saxaaba yi ñoom ñu ko jànge ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léegi tey nañu xool euh, comme exemple bi ñu joxe nañ jël loxo aaya bi ma leen wax sànq. ngëneel ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko neex ñoom dañuy def tashbih li ñuy def tashbih la tudd mooy lan mooy dañuy melale yàlla ak lan ak def yi parce que dañ ni xam nañ ñun loxo buñ ko tuddee du dara lu dul lan cër bi nekk ci yaram te muy maanaam di def yu bari ci mbir yi maanaam mooy bii mooy bi bii biñ xam te animaux yëpp benn kenn ku ci nekk am ko ba ñu xamul ni yàlla mel moo tax xamuñu ni loxoom mel ñoom loolu lañu wax waa ahlu sunna wal jamaa maanaam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëggu yàlla gi sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom waxuñu loolu ñoom dañ ne abadan mbir mi du loolu kon mbir mi lan la ñu ne parce loolu loxo dafa jomb ci yàlla subhaanahu wa parce que yéen ni ngeen ko firee day mel ni kon yàlla dafa am jëmm ñu ne ah yàllaa ko wax xam nga ñoom loolu lañ lay wax ñoom tout le temps dañ naan la ah mais yàllaa ko wax ah yàlla moo ne loxol ngënal ci loxom la ne kon moo wax loxo comme nag yàllaa ko wax yow yaa gën a xam wala yàlla dañ naan déedéet yàlla moo xam dëgg la yàlla moo xam du ne du gënal la du sax ne moo gën a xam mais moo xam yàlla moo xam waaye daf ñoo wax moom tamit yàlla moo ñu laysa kamislihi shay'un yàlla amul dara lu mel ni moom ba pare daf koo dàq ci anam gu gum gën a kawe maanaam dara dara dara dara nuruwul yàlla te nuru moom yàlla nuruwul dara ñu ne waaw nga ne beneen mbir parce que lépp loo xam ne da nga koy xalaat di ko imaginer parce que bu fekkee ne am na yaram kay am na loxo am na tànk am na ay bët yooyu yëpp wutal nga ko ah ba pare nga ne day toog day yéeg ko day wàcc léegi lan moo de mooy ma déterminer nan la yaram bi mel lii rek li lii rek nga ma waxul mais wax nga mais melal nga ko mindee fi lan moo ko wutalee animal yi ci des amul maanaam kon moom benn xeetu animal la animal la boo xamante ne ñun ah alors que loolu moo jomm nag yàlla ñu wutal ko ko loolu moo jaaduwul ah, moom dax bi mu ne ahad moom yàlla kenn la qul huwa allah ahad kenn la parce que maanaam kenn la maanaam lenn la de telle sorte que amul composition yàlla amul composition zaatul mutlaqa la am zaatul mutlaqa mooy essence am jëmmam maanaam essence am nekk-nekkam dafa absolu moo tax ñoom ñoo ko as samad amul biir ak biti dégg nga moom mooy al awalu al axiru di zahir ak batin mooy ki njëkk nekk ku mujj maanaam amul fu mu tàmbalee te du am fu mu yam mooy temps bi régiru ko comme li li ñu waxoon ak bi ñu ci toll mooy zahir maanaam moom moo nekk ci kaw lépp ah maanaam ba pare dara nekkul ci suufam loolu mooy amul espace parce que nit parce que lépp lu am fu mu ne place bu mu nekk soit dina am ko lu ne ci kawam wala mu am lu ne ci suufam te loolu amu ko ci kaw loolu kon dañu xam ne yii ñuy wax yëpp naan bëtëg loxoog yooyu yëpp euh, am na nuñ ko français di tudde euh, kii lañ ko wax euh, kii xaw ma matériel didactique lañ koy wax wala outil en tout cas wax uti lu ñuy utiliser la lu ñuy expression yu ñuy utiliser la pour mën di waxtaan ak nit ñi tey comme li imam al-Ghazali wax rahimahullah tey buñu ne ba ñu toogee day imam bi day te keroog ba mu ñëwee ñun ñëpp ci suñu kaw la toog buñ ko waxee xale bu ndaw bi lañ lay xalaat ak ñi amul xel day xalaat ne imam bi dafa ñëw toog ci suñu kaw bopp yi du ku am xel lan lay xalaat ah fi mu toog moo kaw gën a kawe fi ñu toog ñun loolu lay teg bu dëgg tey bu ma nee ah man de temps yi moom sama loxo dafa jotul sama ginnaaw temps yi sama loxo dafa jotul sama ginnaaw xale yi lan la ñuy comprendre dañu commencer natt xool ba xam loxo bi jot na ginnaaw gi waaw matériel didactique la loolu la jox matériel didactique ah du dëgg alors ku comprendre ku am compréhension bu dëgër bu wér lan lay xalaat mooy sama loxo jot sama ginnaaw lan lay tekki <laughs> waaw mooy amuma mooy dama pauvre lan lay tekki ah voilà ak expression yu mel noonu bu ñu nee ah ndaw si de temps yi dafa ñaaw dafa ñaaw ndaw si temps yi dafa ñaaw lan lay tekki ah <laughs> ah <laughs> mooy dafa war lor xam nga lor la la mooy lor tuflit ah dafa war na lor tuflit dafa war lor <laughs> waaw woowu lor mooy tuflit ne ay loram mooy ay tuflit waaw mais bu ñu nee dafa na lor lan lay tekki voilà mooy dafa ëmb même baatu ëmb boobu xool subhaanallah pour wax la expression yi maanaam pour wax la ni gis-gisu gaa yi ñu seen gis-gis yàqoo même bu ñu nee diw dafa ëmb dafa ëmb sens sens parce que ñun dañoo tàmm di utiliser ëmb parce que yu ëmb sens yu bari la sens yu baree bari la am c'est ñun dañ koo tàmm di utiliser ci koo xamante ne dafa am doom ju nekk ci biiram moo tax ñu naan ñu moo tax bu ñu waxee ne diw dafa ëmb par exemple suñ nee góor gi de góor gi dafa yor ëmb wala dafa ëmb noonu dañ naan dafa am lu mu ëmb nii téye ko kii ko hmm? alors que ah bu dee jigéen lañ tudd xel yi ci li muy njëkk a dem mooy dafa am doom ju nekk ci biir bi maanaam même loolu sax pour wax la par par exemple bu ma nee diw Moodu de Ibra mooy bras droit wam Moodu Ibra mooy bras droit wam xam ngeen bras droit ah lan mooy mooy bras droit <laughs> wam lan lay tekki mu ok <laughs> moo koy jàppale ci wirum yi bari moo ko gën a jege yooyu ay expression la yoo xam ne ci làkk yëpp la am moo tax fu ñu waxee bépp baat boo xamante ne da ngay xam ne dafa impossible ci yàlla ci sens propre am da ngay jël sens figuré bi du dëgg sauf que nag wàllu yi ñoom dañuy wax ne sens figuré boobu nag sens propre bi existe na mais existé wul yàlla daf koo manifesté woo pas ci suñu àdduna ñun bi ñu xam bi nga xamante ne ñun ak bi suñu xel bi yam mais fële ci aalam bu ñu tuddee aalamul xayaal adduna boobu foofu manifestation boobu dafa amee moo tax ci àdduna boobu tamit ci la borom bi tamit maanaam nit ki tamit di jële melo borom bi boobaa nit ki dañ naan day dégg day gis samia day dégg basir day gis takkal mutakallim dafa am kàddu day wax xayin day dund en fait yii yëpp ak yeneen ak yeneen xaadir dafa am kàttan hmm? yëpp dañ koy wax en réalité yooyu melo yàlla la sauf ko yàlla daf koo sàng nit melo bi mu njëkk sàngee nit mbindeef mooy existence al wujud ci kaw loolu nag nit nag mooy seul être vivant seen eeg bi nga xamante ne day ànd ak day am rapport direct ak mboolem yeneen mbindeef yi mën a am rapport ak ñoom ba pare wëlbatiku dugg ci xadara yàlla bi wéetoog boroomam subhaanahu wa taala nit rekk am loolu malaaka amul loolu malaaka day nekk rek ci digganteem ak boroomam du am rapport ak ñi mbindeef yi animaux yi amuñu loolu amuñu animaux yi dañuy am rapport ak ñi yi mais nit moom moo yegg ci am mën a am rapport ak mbindeef yi rapport bu direct ba pare dugg ci xadara yàlla allahu akbar ah ci kaw loolu nag mboolem melo yu borom bi amee subhaanahu wa ta'ala infini lañ mais yu ci bari daf koy ràngal doomu aadama ba nga xamante ne nit day mujj nekk moo tax sama borom xolo yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax xadis bu nekk ci ñaar saxee xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla dafa bind maam doomu aadama maanaam maam aadama ci meloom maanaam Allah a créé Adam à son image à son image image boobu tekkiwul physique bi dinañ ñëw ci bayit bi ci tegu insha allah ci loolu maanaam que ni nit ki en fait yàlla moom maanaam dafay mën a nekk seetu yàlla day mën a nekk seetoom mais moom tamit seetu borom bi la subhaanahu wa ta'ala ak maanaa yi ci aju dinañ ci ñëw ci bayit bi bii nga xamante ne moom la ñu dugg insha allah peut-être ci jotaay bi di ñëw mais ci bayit bi dañ koy dugg bayit boobu nag mooy salli ala lawhikal mahfuzil ashrafi min kullil xalaa'iq ya rahmaanu yàllaahu mais balaa ñu ci dugg kon ñu résumé ci ci ci xol bi ci salli ala saji salli no astaghfirullah alam alal muxaatab wasdid waxtarib karaman salli wa sallim salaaman radiyallahu ñu dugg ñu ñu résumé foofu kon sujjóot boobu muy nga xamante ne moom lañ ci wax fii sujjóotu xol la nga xamante ne xolu nit ki bu sujjóotee yàlla daf koy aaral lan daf koy aar ci yu bon yi ci yàlla rek lay dem xolam ci yàlla rek lay jublu moo tax day mën a nekk nit di dund ak nit ñii di waxtaan ak ñoom ànd ak yooyu yëpp fekk xolam moom mi ngi ci yàlla te loolu moom la ndaxte lool waxoon nañ ne la li la koy may mooy lan mooy zikrul qalb mooy da ngay zikkar ak sa xol zikkar ak sa xol nag waxoon nañ ne la boo koy def dangay wax lan maanaam no en fait bokkul ak xalaat comme ni ñu ko waxee bokkul ak xalaat zikkar ak xol bokkul ak xalaat mooy lan mooy dangay ngay filtrer sa sa souffle hmm? ci diggante ci kaw biir bi lay nekke ak put gi nga filtrer sa souffle bi di yëngal sa xol di ko prononcer loo baat yi nga bëgg a prononcer surtout bu dee yàlla allah la allah hmm? da ngay gis sa ruux day participer ci zikar boobu boo defee noonu hmm? da dégg sa ruux wax di di nga ko gis ah làmmiñu ruux bi yëngatu nga dégg ko mu wax hmm? ngay eh, et cetera nga yëg ko nit gis nga boo ko dee def bu yàggee léegi dangay gis sa boroom dalay sa spiritualité day yëg day yëg surtout boo ko dee def nga yéene ci lan turu yàlla bi gën a mag allah soixante-six par jour soixante-six par jour nga yéene ci turu yàlla bi gën a mag turam boobu nga xam ne moom la nit ñi di wër di di sonne ñu naan mooy quatre vingt dix bi centième bi xam na loo ñaan yàlla mu nangu hmm? di ko ci yéene wax nañ la nag dafa laaj lan lépp luñ na la wax ne da ci yéen tur yàlla bi gën a mag dafa laaj ndigal dafa laaj autorisation particulière daf xaas léegi euh, waaw alhamdulilah léegi soo koy def xolo euh, li gën nag mooy ngay def salaatul fatih salaatul fatih même bu dee benn yoon nga koy def par jour ci sa xol def ko ba mu jeex nga jàpp ne yàlla rek moo mën a moo xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi te yow xamoo gëddam nga wax yàlla mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi te nga xam ne yonent bi sallallahu moom mooy buntu mboolem xéewal yi àdduna ak moom mooy cosaanu midéef yi sallallahu alayhi wasallam te yàlla rek nga xam ne mu toll nga xam ne kàdd googu salaat faatiha bi ci kàddu borom bi la subhaanahu wa nga représenté représenter yenente bi sallallahu ci sa kanam te nga jàpp ne moom moo la insufflé maanaam moo la tëbb moo la branché li tax courant bi tax nga mën koo def nga def ko par jour nga set nga répété même bu dee benn yoon par jour defal loo ci man par jour amul lu ko gën a gaaw ci gën laa jegel sa borom subhaanahu wa taala sa borom subhaanahu wa nga jege ko ci sa xol la ne jege gi ñuy wax xam was jut la su jotu wax tarif te nga sàkku ma jege jegeñ kooku xol la sinoo yàlla amul distance bu ko bu dox ci digganteem ak mbindeef yi sama borom subhaanahu wa ta'ala nee na wa iza sa'alaka am anni fa inni qarib bu la sa sama jaam yi laajee yow man an samay mbir xamal ni man ku jegeñ la sama borom subhaanahu wa ta'ala dafa jegeñ mbindeef yi innahu qaribun mujib yàlla moom mooy ki jegeñ mbindeef yi ba pare moom mooy ki leen di nangul seeni ñaan di nangu seen jëf sa borom subhaanahu wa wax na lu gën a sori lool sax nee na huwa aqrabu ilayhi min hablil warid moom borom subhaanahu wa moo gën a jege nit ki ko buumu xolam Seydi El Hadji Malick radiyallahu moom la wax ci Zajrul Qulub na walaw laa sukuuna al aalamiina an ghayri rabbihim ra'awhu 'ayaanan wal ilaahu qariib bu dul woon nit ñi li nga xamante ne moom la ñu nekk di préoccupé wu keneen ku dul yàlla kon dañuy gis yàlla ak seen bët maanaam bëtu xol ndax yàlla dafa jegeñ nit ki boo demee ba xolam fees dell ak yàlla nga xamante ne lii ma leen wax ni def lii ma leen wax la nii ma leen wax la soo leen ko defee di ngeen ko gis dangay jekki <laughs> dangay gis yàlla ubbil la bunt bi di daane rideau yi benn par benn fonk farata yi julli yi surtout surtout julli yi ci niñ ko war a defee condition yi heure yi et cetera bu dee dangaa jël tariqa bi wazifa xadara ak lazim bi ak salaatu fatiha loo ci man ci sa jamono affaire bi fii la ne lii ma leen wax la du leneen lii ma leen wax la du leneen lii ma wax la du leneen xam nga yàlla dafa jege mbindeef yëpp sauf que nit ki balaa muy yëg ne balaa mu yëg ni ko ni mu jege yàlla moom moom mooy mu sàkk koo jegeñ te anam gii ma leen wax mooy bi gën a gaaw ci yëpp du leneen léegi soo fexe ba jege sa borom te sa borom loo koy gën di jege da ngay gën a yëg da yëg ne yow jege woo ko maanaam yow dangay ngay yëg sax maanaam dëgg la da nga koy yëg moom yàlla mu fees del la sa xol moom kese moom kese mais da nga yëg ne maanaam yow doo yëg sa bopp boo demee ba yëguloo sa bopp nag te nga sàmmoonteeg li yàlla bëgg mu jox la cofeelam maanaam mooy mu sopp la sopp goo xamante ne dootul dañati nga bokk nag ci ñi nga xamante ne ñooy gaayam yi mu jagleel dëgg-dëgg mais demal bul yëkkati sa bopp te bépp melo maanaam teggin yi bi nga xamante ne moom la bakkan di amee mooy nga fexe ba cëru bakkan yi nga dindi ko ci yow noonu ngay amee noonu la la sa bakkan di amee teggin ak borom bi sa xol melo yi nga xamante ne ñoom ñooy melo yi nga xam ne xol a koy melo nga dem ba denc maanaam mooy ay gaaw a mer ay iñaan ay soxor ay gistal ay déggtal ak yu mel noonu nga dindi ko melo woo melo yi nga xamante ne ñooy melo borom bi subhaanahu wa yërmande mbaax jéggale muñ ak yu mel noonu amma ruux nag tegginam mooy mu jublu ci yàlla kese yàlla rek mu jëf ko objectif léegi kon euh, amma sujjóot mooy place bi nga xamante ne ci julli soo ko defee sama borom subhaanahu wa taala comme yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi ne sahih muslim maanaam in inna fa innahu maanaam mooy nit ki iza sajada i'tazala anhu shaytaan wa huwa yabki nit ki su sujjóotee shaytaane day day daw di jooy ndax day wax ne kii dañ koo digal mu sujjóot mu sujjóot man bañ ma ko digalee damaa bañ moo tax sujjóot nit ki ya seytaan du ko ci jege loolu mooy sujjóotu yaram nan ngay xalaat ci sujjóotu lan xol am na benn sujjóotu xol bu Alxuraan tudd ci sootu sajda naan innama yu'minu bi ayatina alladhina idha zukiru bi innama idha zukiru bi ayati rabbihim xarru sujadan ñi gëm yàlla dëgg mooy ñi nga xamante ne ñoom suñu leen jàngale aayay borom subhanahu wa ta'ala xarru sujjadan dañuy rot sujjóot loolu tekkiwul ne saa yu ñu déggee alxuraan rek dañuy sëgg sujjóot tekkiwul lool li muy tekki mooy fu ñu déggee aaya alxuraan seen xol bi ci boppam ngay gis mu damm mokk accepté ko accepté lu yàlla wax accepté lu yàlla wax noonu la ñuy sujjóotale yàlla maanaam loolu mooy boroom maqaama ngëm yàlla am na ñi nga xam ne yegg nañ ci fu kawe fi te am sujjóot boobu sujjóot bi xol bi di sujjóot ñooñ seen mbir jeex na loo tax fexeel tu bay am benn moment bu ndaw sax boo xam ne sa xol danga nga koy da nga koy bàyyi ak borom subhanahu sa xol pour mu dal pour mu sujjóot fokk ngay zikkar ak sa xol ndax zikkar ak sa làmmiñ kese day tax ngay sukkandiku ci sa làmmiñ ngay gis naan waa man nangami kii laay def par jour nàngam laay def par jour et dina jàng nangam yoon nangami kaay kii kaamil par jour eh, yooyu bul wut wax naa la ko plusieurs fois bul quantité wutal qualité bul quantité wutal qualité bul wut quantité wutal qualité hmm? booy tudd yàlla benn moment boo toog nga fexe ba concentré wu ni sa xol sa xol allah moo ëpp doole moo ëpp doole nga toog allah allah allah allah allah allah allah boo xamante ne yéegul ci sa xol ay milliers de fois wala ay millions de fois waxoon naa Seydou Mouhamadul Hafiz at-Tijaani radiyallahu anhu noonu la daan tarbiya gaa yi guddi gi day bàyyi ba guddi gi rek ma gaa yi taay gaa yi ñëw leen gaa yi ñëw ci zawiya mu tëj bunt yëpp ne nañ fay lamp yi bu kenn jàng alquran bu kenn julli bu kenn waxtaanee dara bu kenn def beneen kenn ku ci nekk na toog fi mu toog gëmm noppi concentré wu te fexe ci xolam nay wax allah allah da koy def jékki-jékki gis gaa yi di jooy daal na jox ay taalibe mi beneen xeetu euh, kii koo xamante ne sa bakkan daf laa noot te peut loolu problème la sans masque yu bari ci ñun xamante ne dangay ngay yëg ne te loolu bari na ci ñun dangay ngay yëg ne am naa yoo xamante ne maa ngi koy def te dëppwul ak li yàlla bëgg xam naa ko conscient naa ci sauf que mënumaa dem maanaam mënuma ko bàyyi am na remède bu am solo boo xamante ne ku ko ci essayé insha allah dina gis ak dina gis njariñ bi da koy def saa yoo jullee julli juróom ku ko def pendant 17 jour normalement di gis remède bi di gis saafara si da ngay toog soo jullee ba pare nga toog benn moment boo xam ne da ngay concentré wu gëmm imagine ne instant bi yaa ngi ci lalu sukuraat imaginer rek deel dawal rek sa imagination yow ak sa concentration bul tudd dara nga jàpp ne yaa ngi ci lalu sukuraat te malaaka yi ñëw nañ ñi ngi jël sa ruux te ñu ngi koy xëcc di ko génne nga imaginer continuer imagination boobu say mbokk nekk sa wet jël la boo defee ni taala ji def nag doo ko man ndax sama maam benn maam ndeysaan yàlla ko yàlla rom da koo romb ci ci wetu armeer parce que xam ñun suñu kër ak benn kër rek a dox ci diggante ak armeer yi léegi mu romb taala ji ne waaw mu ko mbaa wut nga fii place mu ne ko faat mu ne ko bii mu ko ah déedéet mu ne ko man de dagg naa fee wala ko ah déedéet xaaral man non xaaral ma jugee fi sax man waaw loolu moom boo ko defee doo man pour nga man ko il faut nga nga accepter ne loolu de façon day ñëw ah waaw yàlla yéex waaye daal day ñëw léegi kon boo concentré au moment de concentration boobu ngay am ci foofu noonu moom ngay dawal nga gis tam maam nga imaginer tamit concentration boobu sa mbokk yi ba mu mel ni réalité la sa mbokk yi ñu ngi lay jël ñooy sang ah sang nañ la yóbbu nañ la ci euh, euh, teg nañ la ci kanamu imam bi ñaŋ lay war a jullee jullee nañ la yépp ngay sa imagination da ci daw nit ñi jël la yóbbu la jàkk te loo foo dem sa jëf ngay fay fekk te yóbbu nañ li te sa jëf rek lañ bu dee lu baax la lu baax la bu dee lu bon la lu bon la ñu ngi doon wax waa xam nga waxoon nañ la ci ci alamul xayal bi ñu la doon wax parce que yu baax yu bon yi sax ay jo ay forme la ñuy yor comme niñ ko xadis yi di waxe yooyu ci alam boobu la mais bu ñu demee fële ci ab àjjana nag boobu alam bu exact lay doon bu réel lay doon maanaam ci alaxira buñ jëlee Euh, euh, euh, buñ la bu nga xam ne jël nañ la léegi ngay imaginer ñu dem ba rob léegi nag gas nañu aca wàq suuf si wàqi wàqi wàqi xóot dugal nañ ci biir suul nañ la malaaka yi ñëw nañ di la laaj sa jëf bu dee lu baax moom nga fay fekk bu dee lu bon du noonu nga dem loolu nag léegi étape boobu ngay imaginer ak seen waa kër ñibbi nañ yow rek fanaan nga fa ñetti fan ñetti fan yu njëkk yi guddi amul kenn ku la fay wéttali lu sa jëf bu dee lu baax la lu baax la bu dee lu bon la lu bon la concentration boobu nga def ko julli gu jot pendant quinze wala dix-sept jours di nga gis ne sa bakkan dootu la mën a obligé di la jëmloo fu baaxul sa bakkan dootu ko mën a ti julli juróom yi doo ci bàyyi benn ah non loolu moom soo ko defee <laughs> non yooyu yëpp du ci am insha allah déedéet du du ci am du ci am du ci am insha allah ah ci congé waaw waaw 17 bis gis nga lool 17 jur rek xeetu xeet la bu yéeme yéeme yéeme bu bari njariñ ci wàllu googu anam gu doy war la sa bakkan dootu la mën a lati dara loolu sa bakkan dootu la mën a dootu la mën a dugalati ci ci ci lu bon abadan jeex na avant ngay <coughs> julli juróom non julli bu jot après julli bu jot ah. cinq prières yi après chaque prière ñu wax ci ah. tubaab daa mel ni loolu gën a leer après chaque prière voilà après chaque prière canonique nga def waaw léegi nag euh, na nga xam tamit ne sujjóot comme zikkar yi ñu ciy zikkar subhaana rabbiyal a'la xam nga loolu ngay wax subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la bu la neexee nga yàq ci wa bihamdihi subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi ñetti yoon au minimum au minimum ñetti yoon sino euh, nga def ko juróom benn yoon li gën mooy fukki yoon hadith sayyidina Anas bi radiyallahu anhu li gën mooy fukki yoon mais soo ko mënee def ñetti yoon baax na maanaam moom mooy li ñetti yoon euh, mooy maa ngi bàkk di kañ sama borom subhaanahu wa ta'ala di ko dindil lépp loo xam ne wàññeeku la ma koy ràng lépp loo xamante ne mat la ci di ko bàkk di ko maanaam di ko kañ di ko vanter di wax di chanter ses éloges di wax ne moom mooy al ala ki nga xam ne moom mooy ki féete kaw nit ki nag bu jëlee sujjóotam bu jëlee jëwam maanaam xar kanam moo gën a tedd ci moom teg ko ci suuf si xib la muy kaaba gi mooy laa mooy direction mais xolam kan mooy direction am yàlla allah yàlla mooy direction xol jëmm ji nag kaaba gi mooy direction bi mu sujjóot noonu wax loolu mooy jël naa sama xol lan màggal naa ci borom bi gën jaa xeeti màgg yi façon yi màggalin kañ naa ko ci dindil naa ko lépp loo xamante ne melo wàññeeku la ci yëkkati naa ko moom borom subhaanahu wa taala seede naa ak kawewaayam ak màggaayam gis nga maanaam place bi nit ki dafa damm moo tax loolu mooy li gën jaamu yàlla jaam nit le fait que en tant que jaam mooy ki nga xamante ne dafa wàcce boppam hmm, dafa wàcce boppam yëkkati boromam en tant que jaam dafa wàcce boppam yëkkati boromam kon loolu moom mooy hmm, sujjóot bi gën a kon noonu la ñuy sujjóote noonu la ñuy maanaam concentration boobu ngay am ci sa sujjóot foofu seytaane a lay sori niki noonu Seydi ah, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daan na wax ah, subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mil as ardi wa mil ama baynahuma wa mil ama shay'in yu shay'in ba'd walla daan daan na ko wax ci sujjóot bu njëkk bi ñaareelu sujjóot bi maanaam ginnaaw sàbbali mu jëf ci salaatu fatih léeg-léeg nag mu boole ñaari loolu tamit pour conclure ci wàllu lan ci wàllu sujjóot sujjóot waaw non ci biir ban ban si no booy jullee booy julli ci biir julli bi waaw ci julli farata bi ak julli naafila yépp ba pare sujjóot place la boo xam ne dañ fay nangu ñaan ndax nit ki ci lay gën a jege boromam aqrabu ma yakunu al-abd min rabbi ma ma yakunu al-abd min rabbi wa huwa sajid nit ki fi muy gën a jege boromam mooy jamono jum sujjóotee jamono jum sujjóotee looloo tax nit ki Euh, moo tax kasratu sujud bari looy sujud dafa baax maanaam bari looy naafila julli sujud même bu rakkaay guddul na sujud yi bari Amr ibn Abbas radiyallahu anhu dafa ñëw ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ñaanal loo bëgg da ko doon sotti ndox mu jàpp Yonent bi sallallahu alayhi ko ñaanal loo bëgg mu ne affaire bi dama koy mu ne ko bàyyi ma ma dem ba ñëw mu dem këram laaj soxna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na naa ñaan lu mu bëgg <laughs> bu dee suñu famille yi moom <laughs> naa ko ah alal ju jeex rek <laughs> bu nu ñàkk ci ba faaw rek ah waaw loolu la lay wax wala ñu wax la loo xam ne daal waaw waaw moom kay bu ma amati wujj rek wala daal dina la wax loo xam ne daal lépp ci intérêt gi daal fii daal la yem ci àdduna soxna si ne ko ne ko uridu murafaqataka murafaqataka fil janna damaa bëgg dëkkaale yow aljana lii laa bëgg soxna si ne loola ko wax ne ko laaj ko loolu wax ko loolu dama bëgg dëkkaale ak yow aljana yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ah, ah ñooy ànd xam nga femme bi xam nga comme femme bi moom waa ji da koy yóbbaale <laughs> ñooy ànd donc loolu y a pas de souci quoi n'a pas beaucoup de soucis à se faire hein voilà <laughs> su su ànd ak Ah, mu dem ñu yenent bi sallallahu alayhi wasallam man daal dëkkaal ak yow ajjana laa bëgg mu ne awa xayra zaka est-ce que wala te ñaanal amul leneen looy ñaan mu ne ko déedéet hi huwa huwa lii laa bëgg exactement <laughs> mu ne ko nag isan a'inni ala kasati sujudi dimbali ma ci bëri looy bëri looy sujud jàppale ma ci mën naa laa may loolu mais nga jàppale ma ci bëri looy bëri sujud maanaam bëri looy naafila ma day wane degré naafila yu bari ni mu amee solo sujjóot mbir mi nag comme niñ la ko waxee nekkul ci quantité bi mu ngi ci qualité bi ndax bariwaay bi buñ ko waxee tamit qualité bee tax ñuy wax mais du quantité bi bari waay ci qualité moo ëpp doole bari waay ci quantité valeur bi hmm? am benn yoon un milliard moo gën may am ay mill mill mill euros mill euros mille euros pendant des années ma am benn yoon un milliard <laughs> mu xaw ëpp doole tuuti ayo léegi kon sall yàlla nga julli ala lawhika ci sa alluwa al mahfuz ba ñu aar al ashraf bay gën tedd min kullil xalaa'iq ci mboolem mbindeef yi ah mu yenente bi sallallahu alayhi yaa rahmaanu yow mi nga xam ne yaay aji fees dell ji yërmande yallaahu yow yaay allah xam nga waxoon nañ ne la bokk na ci yii dul dee lawhul mahfuz sama borom subhaanahu wa dafa am yoo xam ne ba mu leen bindee moom moo dul dee ci cosaan mais ba mu bindee dafa ci mbaaxam ak ci kàttanam dafa am yoo xam ne daf ko bind muy juróom-ñett yoo xam ne ñoom du ñu dee samaniyatun hukmul baqaa ya amuha min al wal baaquuna fi hayzil adam wal arsh humul arsh wal kursi naarun wa jannatun kadhal adbu wal arwaax wal lawh wal juróom-ñett ngi nii yoo xamante ne àtteeg sax borom subhaanahu wa ta'aala ci mbaaxam da leen a saxal yi des yëpp dinañ am benn moment ñu dee mooy arash kursiyu aljanna safara aj bu yaxu yamar ki waxoon nañ la ko mooy nit ki su doon sax geen fi geen gi saxe yax boobu du dee taw bi taw quarante temps avant àddunay tukki bu tawee moom mooy développé wu yàlla bindal ko yaram bu bokkut ak yaram bii nga xam ne moom mooy bu àdduna bi ba mu des ci ñenn nit ñi ndax xam ngeen ne àllaaxira fii dafa am yaram bu bu mën a supporter condition de vie fii suuf si bu leen dekkalee àllaaxira daf leen di wutal yaram bu dëppoo condition de vie yi foofu sauf que na am na lan waxoon nañ la ko suuq suwar marché boo xam ne ay lana fa ne ay jëmm waxoon nañ la ko hmm. marché la boo xam ne ay jëmm ñoo fa ne nga xamante ne euh, dañ fay xëy gars yi dañuy xëy dégg nga oh, bu ñu xëyee dem fa insha allah daal di commencé xool jëmm ju ñu neex rek ñu jël jëmm ju ci nekk nag bu ko waa aljana yëpp bëggoon jëmm jooju dañ koy jël ba pare mu des fa place ba ba mu nekk ci marché bi looloo tax question bi nga xamante ne souvent moom la jigéen ñi di laaj question boobu lii mooy tontu bi mooy euh, léeg-léeg dañ koy wax mais dañuy wax naan aljana euh, góor ñi dañuy am ay soxna yu bari yi wurul ay nit yi ndangam ah bare bare mais jigéen ñi ñoom ñaata jëkkër la ni am benn benn jigéen non xam nga jigéen mu am jëkkër yu bari même fii ci àdduna ko ne xam na lool benn jëkkër lañu am sauf que comme yaram yi maanaam moom day soppeeku lu bari parce que day jël beneen yaram sol ko après mu jël day mel ni ku am jëkkër yu bari en fin day mel ni ku am jëkkër yu bari ba pare àjjana ruux yi ñooy nekk ci lan xam nga fi ci àdduna ruux bi moo nekk ci yaram bi allaaxira yaram yi ñooy nekk ci biir ruux yi ce qui fait que nit ki mën na am milliards yi yaram fekk benn ruux la ce qui boobaa jigéen ñi day mel ni ko am jëkkër ju bari rek en réalité benn jëkkër la ndax benn ruux la <laughs> mais dafa mel ni ñu am ko hmm? ah, kon àjjana kon lan la arash kursi aljana safara yaxu yamarki ruux yi ak lawxul mahfuz ak qalamul mahfuz xalima bi nga xam ne moom la sama borom subhaanahu wa ta'ala njëkk a bind mooy lu njëkk a génnee ci xaqiqatul muhammadiyya waxoon nañ la dafa yor jëmmu alif toq boobu mu toq nag nga xam ne bi leer gi demee ba ëpp ko surplante ko mu daal toq ci xaqiqatul muhammadiyya toq toq toq boobu moom moo indi tomb baa bi muy junj xaqiqatul muhammadiyya bi nga xam ne fa la jóge kooku nag tomb boobu moo tax ki koy yor mooy incarné nit ku nekk jamono ju ne day am ku ko incarné nga xam ne réalité yëpp day daje ci moom moom mooy moom la ñuy tuddee xutbu zaman moo tax na Ali radiyallahu anhu daan wax naan anan nuqtatu taxtal ba ashibli tamit moom la loolu wax na ko man maay tomb bi nekk ci ronu baawu la parce que tomb boobu nga xam ne moom la moo ubbi alquran tomb boobu day wane ni lépp ci moom la jóge mooy xaqiqatul muhammadiyya bi maanaam kon xalima boobu nag moom lañ bindee wax naa ne la mooy xaraf bi nga xamante ne moom moo njëkk existé yeneen xaraf yépp ci moom la ñu génnee adduna bu yéeme la xaalamal xuruf adduna bi nga xamante ne fa la xaraf yi ne laa ilaha illa allah adduna bu kéemaane la une maanaam monde la boo xam ne peuple bi peuple bu bare bare bari bari ñoo fa ne mooy monde xaraf mais xaraf boo gis comme ni ma la ko waxee woon xaraf boo mënti gis fii ci àdduna dafa am xam nga buñ ñu nee aliful wala baa ah, wala A wala B C D yooyu da ngay gis xaraf yooyu. dañoo am jëmm nii mais dañoo am ruux bu dee alif ba ta sa ba vingt-huit yi lettres yi jeex dañoo am ruux yoo xamante ne ci kaw lañ ne ay malaaka lañ mais ci cosaan ay turu yàlla lañ comme xo sad ak daat fa fa il malaaka bu tudd fa il existé na mu ngi ci kaw ba fa ba il fa fa il va va il malaaka yi noonu lañ tudd mais turu tur yi ci boppam tuur yàlla lañ ci cosaan xaraf yi foofu lañ jóge adduna la boo xamante ne dafa am ay euh, ay ay maanaam adduna la boo xam ne univers la boo xam ne dafa am ay ay ay adduna ci biir da ngay gis comme euh, alamul foofu adduna boo xamante ne xaraf yi fa nekk ñoom ñooy alif ak maanaam hamza ah, ak ha ak ha ñoo fa nekk foofu bu màgg màgg la nga xamante ne ñoom ñooy arab yëpp ñoo ci ëpp importance bii ci la cosaan yi xaraf yi jóge bi ci des moom mooy sangu xaraf yi am na alamul malakut adduna boo xam ne moom lañ tuddee noonu ci asamaan yi ñoom seen seen ki xaraf yi boobu xaa xaa ayin ak rayin ñoo fa nekk et cetera maanaam ay adduna daal la yoo xamante ne xaraf yii nii <laughs> ci àdduna yooyu lañ nekk ba pare ñoom dañoo am ay yenent yu ñu yónni ci ñoom mais yenent yooyu bu ñu demee duñu du dañuy joxe lan ay ndigal rek la ñuy joxe amul lan amul tere tere amu fa amul interdiction et cetera léegi adduna ji léegi euh, xaraf yi ñoom moom mooy bind ci alluwa bi lawhul mahfuz benn alluwa la bu rëy rëy xam nga an alluwa ah moom la ñuy wax lan tab tab tablu nga tablu voilà ah na ardoise <laughs> voilà voilà tablu la tab tablu la tablu la alluwa la alluwa boobu nag dañ ko wax lawxul mahfuz dañ koo garde gis ngeen alluwa boobu lépp lu yàllay dogal ci alluwa boobu la koy bind mais nag alluwa boobu dafa am alluwa bu ko gën a mag nga xam ne moom mooy cosaanu mboolem lu yàlla yi bind créer ko muy xam-xam ak leneen ci loolu la ko def muy xaqiqatu Muhammad muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu tax Cheikh Alhaji Malik radiyallahu anhu wax ni yàlla nga julli ci kan alluwa bu mag bi lawhul mahfuz lawhul mahfuz ba la nekk ci juróom-ñaareelu asamaan bi nga xam ne fa lañ bind dogal yi loolu lu ndaw la boo ko comparé ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam mooy alluwa bu mag bi moo tax moom mooy téere bi alkitab boo gisee zalikal kitab alif lam mim ki tur la ci turu lan yàlla tur la ci turu kan yerente bi sallallahu alayhi wasallam tur ci tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ne laa yamassuhu illa al mutahharun téere boobu xaqiqatan kenn du ko laal lu dul al mutahharun am na benn nitu yàlla bu ne al mutahharuna yooyu boobu boo gisee dafa am suryaani yi la en même temps alif lam mim bi al mim moo ma nekk après taaha ah, ah ruuna bi maanaam boo ko inversé nuur la muy nuuru taaha alif lam mim yëpp turu yeneen bi lañ sallallahu alayhi leeram googu nag secret gi moom mooy moom la moom mooy mboolem li nga xam te moom mooy exister mboolem xam-xam yi ci yeneen bi lañuy ñuy balle moo tax euh, euh, euh, imaam al-Busayri radiyallahu anhu wax ko ci burdu bi ne fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami bokk sa tabe yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci la àdduna ak wujjëm muy àllaxira exister ci sa tabe lañ amee waaye sa xam-xam ci la xam-xamul lawxul mahfuz ak xalima boobu ci lañ amee lawxul mahfuz du bind lu dul dogal yi mais dogal yi nii la demee am na 360 xam na lawxul mahfuz 360 alliwa la en fait du benn benn bi moom mooy umul kitab umul kitab moom la ñu tuddee umul kitab mooy ndeyu tiir yi foofu lépp luñ fa bind luñ ko effacer ah ah non non non alluwa yi duñ dee bi du dee mais lawhul mahfuz umul kitab dafa am 360 parties 360 yooyu dafa am benn partie bu ñu tuddee umul kitab ci biir 360 yooyu foofu lépp luñ ko bind duñ ko effacer moom la alxuraan naan alxuraan naan lan yamxu llaahu maa yashaa wa yuthbit wa indahu ummul kitab yàlla mooy effacer lu ko neex ba pare mooy saxal lu ko neex maanaam ci àtte yi ndax fa moom la nekk lan ummul kitab nday ji téere yi parti boobu nag eh, da ngay xam ne tey bu yàlla ne nangam danaa ko xewal par exemple Moodu dey Moodu eh, tey dana am cent mille euros Moodu day am tey cent mille euros ñu ne waaw eh, ñu bind ko ci benn ci yeneen alluwa yi xamal ni euh, loolu mën naa taxu loolu mën naa taxu ndax loola mën naa dëpp ba ñu dëppoog ci li nekk ci kaas bi ñu umul kitab loola tax xadis bi naan par exemple nit dina dina dina wax dina dina dina dina dem ba nga xam ne ñetti fan a koy dese ci kaw suuf mu dox mbokk ñu def ko ñetti at wala fanweeri at waaye nit dina dem ba fanweeri at dox ak dese ko ci kaw suuf mu dog mbokk mu def luy dagg diggante euh, mbokk yi yàlla def ko wëlbati ko mu nekk ñetti fan loolu lay loolu la maanaam mooy dafa fekk rek li ñuy changer mooy dafa naan par exemple ah dañu bind ci alluwa bi ne nangam dogaloon nañ ko ci alluwa bi la waxul ma nangam dogal nañ ko ci mais binduñu ko woon ci umul kitaab umul kitaab leneen a fa ne mooy waaye dana def nangam buy tax dogal bañ dogaloon ci kaas ba ne ñu dindi ko def ko nangam dogale mais liñ bind ci umul kitaab mooy liy sax loolu moom mooy li nga xam ne moom day sax mais nag na ngeen xam ne am na borom bi ay nit ñoo xam ne may na leen ñuy mën a gis li nekk ci lawhul mahfuz waaw waaw te loolu euh, incha ci jotaay bii di ñëw dinañ ci dinañ gën a yaatal ci wàllu googu xol bi rek ngay laabal moo tax xool Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ak rafet ni nga xamante ne noonu la nosee noonu la tabaxee tay siiram bi bi mu jógee ci wàllu xol bi ak sujjóotam bi mu ñëw ci wàllu max mahfuz boobu ndax nit ki xol bi bu ko parce que miroir am da ngay dégg bu ko setalee ci lépp lu bon lu ñaaw et cetera xol bi day mujj a nekk seetu boo xamante ne day mën a tiim day jàkkaarloog lawhul mahfuz day eh, koy seetu la seetu bi ci gis yooyu daal en fait chef lay doon boo xam ne de miroiru àdduna bi lay doon mooy li ñëw bu demee moom nit dem ba am fatxul ak par rek day mujj nekk moom ci boppam miroiru univers bi day gis univers bi yëpp ni mu taxewee ci biiram jëm moom day xam ne ndekete moom mooy àdduna bu mag bi moom nit ndekete li ci des lépp du àdduna lu ndaw la par rapport ak moom nit mi nga xam ne moom mooy àdduna bu mag bi mais loolu nit ki fekk dund ko du ko xam nit ki foo mu dund ko pour mën ko réaliser ah gis nga euh, lawhul mahfuz alluwa boobu cependant comme tey buñu ne ah wàllu yu sànkam day diw de mooy gérer par exemple France ak li ko wër diw moom lañ teg moo koy gérer lépp loo xamante ne nar la dal waa France ci lu bon ak li ko wër moom la maanaam moom mooy taxaw di ko plaider pour yàlla dindi ko wala mu bañ a plaider mais suñ nee dañ koy plaider dañu xool lawhul mahfuz li ci nekk su dee moom dañ ko dafa war a plaider day xool ba xam loolu bokk na ci li nga xamante ne war nañ koo mën a dindi wala déet su bokkee ci li nga xamante ne kenn waru koo mën a dindi moom du sax plaider su bokkee ci li nga xamante ne war naa mën a deñ léegi dañ naan ko waa léegi comme lii mbir mi war naa mën a deñ léegi yow est-ce que mën ngaa supporter ñu teg la problème bi maanaam yow ci sa bopp léegi dañ teg problème bi bu ko defee waa France ñu mucc wala boog ñu teg la une grande partie du problème da xam ne loolu day xew ba ci biir groupe day xew ba ci biir dëkk kese day xew ci biir kër problème boo xam ne dafa nar daal ñépp mu am koo xam ne dañ ko ci tànn ne ko yow nag yow lañ koy teg. moom mu ne d'accord naa teg teg ma ko bu ñu ko ko tegee ñu ci des mucc am na ñu yàlla defal loolu am na ñu yàlla defal loolu ci nit ñi sauf que nag nit ñi après nit ñi ñoom dañuy pour la plupart du temps ki nga xamante ne moom la moom mooy euh, supporter pour ñu ci des duñ ko jox gëddam en général mu war a muñ tamit affaire kooku ngir yàlla mu war ko mu ngir yàlla parce que euh, euh, euh, xam am na ku ma xam koo xam ne ndeysaan nettali woon naa la ko kooku noonu lu bari loo xamante ne day dal souvent ay problème wala ay mbir buy dal ñu mu xam wala ku xaritam soppeem souvent da koy faral di dal en même temps mais moom au début li mu ma wax moo dafa dafa foogoon ne en réalité c'est parce que maanaam moom moom lay dal moo tax muy dalaale xarit avec kenn ci ñoom wala et mais ci ginnaaw gi la xam ne affaire bi ndekkate du loolu dafa fekk ne lu nar a dal soppeem yi lu nar a dal soppeem yi rek moom day am benn partie boo xam ne moom moo ko jël ba nga xam ne da koy alléger bu baax soit day jël lépp wala mu jël loo xam ne da koy alléger bu baax après mu dal soppeem <laughs> waaw yàlla de mooy tànn ku ko neex pour lu ko neex mais daal lépp lu nar a dal léegi léegi wàllu am na ñoo xam ne noonu dañ koy mën a xool boobu bu am na ci diwaanu nag mooy assemblée des collèges des amis d'Allah assemblée boobu wàllu yooyu am na ci ñuy def loolu liggéey boobu. xam te lu nar a dal kii comme li li li mu benn sëriñ wax ah Brésil daal xam naa ni wàllu yu ba fa nekk day supporter ba sonn mu ne moom xam na ni wàllu yu bi nekk Brésil bi toppatoo mbiru waa Brésil moom mi ngi supporter rek instant bi nii instant bii ñu ne day supporter ba sonn parce que gars yi dañuy def ay njuuma rek ay problème rek. Mhm. kuy supporter supporter pour jullit ñi wala pour yéefee tamit. ñëpp lay supporter ñëpp dëkk bi yëpp loola tax ba pare aussi mais nag par exemple dañ koy laaj tout le temps bu dee ñu mag ñaam ak moom noonu la dañ koy laaj est-ce que yow euh, affaire baa ngi nii catastrophe la day dal gaañ nga ni waaw est-ce que jamono nga ko supporter wala déet mu ne waaw léegi xaaral ma xool bu at bu kii yee daal ni waaw jël naa lépp. du dara affaire bi jeex wala du loolu mu ne jël naa benn parti am na nag loo xamante ne par exemple tey waliyu la boo xamante ne moom génn na àdduna mais dafa bokkoon ci collège boobu ci assemblée boobu mooy <laughs> diwaanu saalihiin yi moom danaan ah man de maa ngi intervenir pour localité sangam parce que man foofu laa nekkoon ba may dund comme li El Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu def ba léegi nii daf koy def coow li li bari bari bari bari bari bari bari gars yi kenn ku ci nekk defe na ne ñaanam a tax élection yi jàmm am ku nekk foog na ko en fait problème bi nekk woon foofu Alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu moom moo def intervention boobu moo ne gars yi moo dem ci diwaanu Saalihiina parce que foofu dañ ko faa rus ba tey jii nii collège des saints boobu foofu gars yi daje guddi ku jot xaaru Hira foofu ñuy daje ba léegi nii foofu mu ne gars yi damaa bëgg problème bii na raddel réew mi damaa bëgg mu ñu dindi ko comme moom dañ ko ruus ñu dindi ko waaw comme moom dañ ko ruus lool foofu dañ ko faa ruus te place bu kawe la fa am waaw ba tey tey ñu nekk seulement nag du mën intervenir pour yeneen dëkk yi comme ñu bari ci wàll yi ku ci génn àdduna dootoo mën dootoo mën a intervenir ci problème mooy les affaires courantes la de de la vie yii ni yow dootu ci a intervenir yow booy wax pour ñi dee rek ngay waxal sauf que localité bi nga dëkkoon di nga ci mën def yenn intervention yi waaw moo tax <laughs> du du lu du lu kii dégg nga coow li moo tax coow li bari na nag gars yi ku nekk nee na waaw xam nga affaire bi ñoo ci def ay ñaan def nañ ci kii barki démb démb rek maa ngi gis ci télé bi war kañ maa ngi gis ci télé bi ku ñu invité muy wax naan moom moo kii moo gars yi ñi ngi def ay kii si kar xaw ma nangam nangam affaire bi du lool de affaire bi du lool de réalité la réalité en est autrement <laughs> waaw mais comme li nga doon wax yàlla gars ñëwee di wax di sàq naan laal na dem leen rek lépp jàmm rek kay am dem leen affaire bi lool parce que ñoom yaakaar nañ ne seen ñaan yi non tombé na nag affaire bi dëppook liñ bëggoon ak doon ko ñaan mais li dindi problème bi exactement lii la. léegi kon. Euh, kon wàllu yi dañuy faral di def noonu mais nag sauf ko su affaire bi ne obligatoire nekk ci partie boo xam ne obligatoirement lii fokk mu am wàllu yi duñ mën a intervenir loolu fokk day am moo tax nga gis ne léeg-léeg dëkk bu boo xamante ne pourtant wàllu yaa nga fa bu baax wala ay Inde Indonésie ay wàllu yi ñu ngi fa installé fa bu baax waaw parce que foofu ñu bari dañ leen a xeeb rek mais am na ci wàllu yu mag yu nekk ci jamono ji ak jamono yu weesu tuuti yoo xamante ne dañuy nekk ci diwaanu Salihina boobu ci collège boobu place yu baax lañ fa amee place yu baax a baax lañ fa am mais ñun nag defe ne ñun affaire bi yëpp sénégalais yi la yam pour ñun moom Sénégal ah ku ku sénégalais daal maanaam ku ñu wax ne wàllu yu la rek muy nekk ci ci collège yu gars yi ci diwaan boobu rek ab sénégalais la. wala boog en tout bu dul sénégalais dañ faa bari sénégalais bari ñu fa def. <laughs> bariwuñ fa de gis nga même nit ñu ñuul ñi rek déjà nit ñu ñuul ñi nit ñu ñuul ñi rek déjà bëri wuñ fa ils sont en très petit nombre nombre bu tuuteetul par par benn benn nga leen di gis ci biir gis nga comme <laughs> ni raisin yi di di bu toggee cere day def ci raisin raisin ni ñu nekkee par benn benn noonu lañ fa nekk bëri fa dara léegi nag sénégalais yi seen biir gën a tuuti foofu sénégalais yi moom bari na foofu France sax leen ëppale ay membres yu fa nekk parce que gis nga am na benn sëriñ bu ma wax Yaxya moom ko nettali Cheikh Al Abbas bu dëkk Maroc Meknes dane ma moom dafa gis leer euh, temps bi ma koy nettali kan moo ngi fa woon yow nekk ko foon Euh, ba mu naan mu ne Cheikh Al Abbas dafa gis leer gi nga xamante ne moom moo nekkoon Sénégal mu yëkkatiku di dox mu di ko xool fan lay teer rek mu gis ko mu teer France te Cheikh te Cheikh Al Abbas bokk ci ku kéemaane la kashfu bu rëy la yor mais pour wax la rek na la gars yi li ñu foog maanaam li ñuy imaginer ak seen xalaat te loolu affaire dafa c'est totalement différent ak la réalité parce que base bi ragal yàlla la ak topp yàlla mais léegi base bi defutuñ ko loolu bu fekkente ne yow fi ngay nattee nii maanaam sa meyaar maanaam balance bi ngay utiliser pour natt affaire yi balance boobu moo baaxul mais si obligé résultat bi ngay am kay du baax parce que bu indee balaa bi baaxul nga teg affaire di teg di ci di peser fekkee yow poids bi baaxul li ngay natt yëpp dara baaxul lii mooy suñu problème mbaax la ak ragal yàlla yàlla du ndijaayu kenn du papay kenn daa ngi ah, amul kenn ku ku am ak moom intérêt amul intérêt ci kenn amul intérêt ci kenn ñu njëkk ñi ci liñ nekkoon boo ci nekkee bu la ci kenn nax yàlla daf lay jox li mu leen joxoon bu la kenn nax parce que gars yi dañ la bëgg gëmloo ne la dafa am ñoo xamante ne manoo am abadan li ñu amoon déedéet gars yi li ñu nekkoon ba am li ñu am boo nekkee ci loolu yow da ngay am ñoom lañu am ci mbaaxu yàlla question bi yépp mooy yitte bi détermination bi ak himma bi himma mooy yitte mooy ambition sa ambition bu la yàlla joxoon lu mënti toll wutal ci moom lu gën a rëy ndax la ne fa yàlla mu ëpp doole lam la joxagum te daf koy maye kese lu waay mënti am nag bul jàpp ne yow mënoo koo am man nga koo am amal ambition bi te gëm ne yàlla mën na la ko jox nga jéema a ci yoon wala koy wa koy maye jeex na mais li nit ñi bëgg gëm lu ñu bëgg gëmloo mooy ne non de façon diw moom kenn mënatu la mel ni moom yooyu lu tax. lu tax ba kenn mënatu la mel ni moom xanaa du jant bii ñuy tiim moo moo ko doon tiim xanaa du suuf si muy dox moo la doon. diw moom dafa jël exemple ci ñeneen ak kum mën a doon ba mu def yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ak borom maqaama witriye yi comme si Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom kenn mën ta mel ni moom mais toppal seen tànk yàlla dana la jox. lu mel ni la mu leen jox wala lu ko jege waaw ban euh, il faut nga comprendre lool mooy problème mu li ñëwaan euh, euh, xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu wax yonent bi sallallahu alayhi dani man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu shahid ku mooy sama sunna jamono ji nga xamante ne lan sama xeet bi dañoo yàqu maanaam yàqute daf fee tasaaroo da ngay am tuyaabay téeméer cent ci ay martyr xoolal yenent bi sallallahu alayhi wasallam xadis boobu bu nekk mu ngi ci Muwatta mu ngi ci Sahih yenent bi sallallahu alayhi wasallam xadis Abu Hurayra radiyallahu anhu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne aka neexoon yaa laytani ra'aytu ikhwani ak a neexoon waaye ma gis sama mbokk yi ñu ne ko al alasna ikhwanak xanaa ñun duñ say mbokk mu ne bal antum asxaab yi yéen samay àndandoo ngeen mu ne waaye samay samay mbokk moom ñoo xam dama am ñoom ak relation de fraternité ak ñoom ñoom duñu ma gis bokkuma ak ñoom jamono waaye dañ may sopp waaye jox naa leen rendez-vous ci mbalka ba foofu laa leen di nandale mu ne ñooñu kenn ci ñoom ci ñooñu day peese cinquante ci yéen cinquante kenn ci ñooñu day peese cinquante ci yéen ñu ne lu tax mu ne parce que ñoom am amuñu ko leen di dimbali ci yoonu dëgg gi nekk yéen da ngeen koo am loolu moom moo tax jamono yàqu gi muy yàqu maanaam lan la avantage la ci nit ku baax kiy dund ci jamono jooju ak lieu boobu ak place boobu mais du inconvénient ci moom contrairement ak ni nga xamante ne moom la ñu bari yaakaar non du con du inconvénient ci moom de avantage la ci moom avantage bu rëy rëy rëy la sax yàlla nañu yàlla sàmm may ñu daal vraiment ñu jublu ci moom parce que loolu mooy avant mooy mbir mi maqaama yi nag bul ko wut bul ne waaye damaa bëgg a am damaa bëgg a yegg maqaama sàngam ak sàngam bul ko def objectif nekkal fi nga ne di jaamu sa borom yàlla rek nekk sa objectif lu jot yàlla defal la ko wallahi alazim gis nañu ay nit ñoo xam ne ah, loolu dañ dañ nekkoon rek ci yoon bi di jaamu yàlla di kii mais lu jot yàlla jox leen ko lu jot yàlla indi ko te duñ ko wut abadan amul lara luñ sàkku ci lii mais lu jot yàlla indil leen ko même yii nga xamante ne même yii nga xamante ne nit ñi dañ koy faral di wër di dem di wuti ji lu nekk ñu tukki di yooyu yàlla dana ko indil xoolal rek <laughs> ah, ah. loolu te ñun ñëpp xam nañu ñun ñëpp am na luñ ci xam